wa ashhadu an laa ilaaha illa allahu wahdahu laa shariika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala aalihi wa sahbihi wa sallama tasliiman kasiiran amma ba'du fa inna asdaqa alxadiisi kitaabullahi azza wa jal xayra alhadyi hadyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuuri muhdasaatuhaa wa kulla muhdasatin bid'a kulla bid'atin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar a'aadhani llaahu wa iyyaakum mina nnaar assalaamu aleykum wa rahmatullah ñoo ngi sant borom bi tabaaraka wa ta'aala sant ga yàlla ak magaayam di ko ñaan mu dolli xéewal ak jàmm ak barke ci yonent bi sallallahu alayhi wa àndandoom ak képp ku ci aw yoonam ginnaaw loolu ñu ngi nuyu mboolem ku nekk ci barab bi di nuyu mboolem réew mi di leen ñaanal suba jàmm ñaan yàlla mu def ko ci réew mi def ko ci mboolem réew yi jullit yépp def ko ci àdduna bi ah, ñu ngi santaat borom bi tabaaraka wa ta'ala di ko dimbali ci dellusiwaat sunu jotaayu ñaareel ci waxtaanu fajar ci téere bi di sunani wal aadaab wal maghaazi taarix li abi Muhammad Abdillah ibn abi Zaydin al-Qayrawani al-Maliki alayhi rahmatu rabbil alamin ñaan sunu boroom tabaraka wa taala wërsëgal ñu ak sellal ci sunuy pas-pas ak sunuy wax ak sunuy jëf tey jii ginnaaw nañ ko solo si nekk ci sàkku xam-xam ak soññee ca te jii dañoo war a ñëw nag ci ki nga xam ne mooy ki dajale téere bi ki nga xam ne mooy ka taalif moo ko taalif xam ci ab dundam dara ndax kat kenn ku nekk booy jàng ab téereem war nga xam mooy kan nag ndax nga gën a mën a góorgóorlu rawatina nag lu aju ci wàllu méthode am lu aju ci wàllu li nga xam ne moo di pas-pasam jëmm ju tedd ji Sénégal xam nañ ko. wala kon siiw na foofee ndax dafa am téere bum taalif boo xam ne yaakaar naa majalis yi nga xam ne ñooy jàngale xam-xam foofu ci senegal doon majalis yu siiw yoo xam ne xamoon nañ leen xamoon nañ leen ca ca lu yàgg ba tey ku fay jànge moom danga ko jàng wala misaal la ci man mii ci majalis yooyee laa jaar moo di ar-risala risaalatu ibn abi zeydin alqayrawaani risaala boobi ki ko taalif mooy ki taalif téere bi kon ki maliki la maanaam Sénégal ngirum imaam Malik lañuy askanoo wax ne moom lañuy jaamoo yàlla ci wàllu fiqh ki ci ngir moomi la bokk bal ki ci gën a gën a siiw ca la bokk ci ulama al maghrib te loolu ñépp xam nañ ko dongay daara xam nañ ko moo tax sax dañ ko daan wooye Malik as mooy Malik mu ndaw ngir ni meloon te loolu incha allah al imaam al qaadi Iyaad al qaadi Iyaad ca tartibul madaarik mooy téere bi doon tudd léegi nii laataa ñuy tàmbali suñ ci duggee loolu mu wax dana gën a leer ci moom incha allah kon dañuy ñëw rek fi saasa daal di jàng ak dundam la ca mënta ñàkk su ko defee suba ak jàmm ñu dugg ci téere bi xamle téere bi mooy ban téere. ak yéen ñoo ci nekk ak ya ci aju defee nak tàmbali gi dëgg dëgg dëgg mi nekk ginnaaw suba bu fekkee démb bu subaa lañ bëgg ci xam la ci téere bi dana yegg kii ñu jàng di jëmm ju tedd ji mooy kan num tudd lan mooy aw dàkkantalam lan di aw santam aw dàkkantalam wala kuniyaam moom la ñuy wax dàkkantalam li nga xamee ne moo di kuniyaam comme niñ ko waxee moo di Abu Muhammad Abu Muhammad moo di kuniyaam mooy baayu Muhammad lan mooy aw turam mooy Abdullah kuy baayam ibnu Abi Zaydin Abi Zayd turam moo di Abdurrahman baayam baayam mi ngi tudd Abdurrahman aha alayhi alayhima rahmatu rabbil alamin kon kooku aw turam mi aw dàkkantalam mi ngi noonu turam moo di abu muhammad kunyam moo di abu muhammad turam moo di abdullah turam moo di abdullah loolu mooy li nga xam ne moo di aw turam bu dee laqabam nag santam maanaam liñ ko daan boole daan ko ko wooye nit ñi xame ko ko loolu tur weeg dàkkantal yu demal ci téere boobu yi ma la tudd ba léegi mooy tartibul madarik tartib al madarik wa taqrib al masalik li ulama'i madhabi malik wala li a'lami madhabi malik bu al imam al qadi Iyad alayhi rahmatu rabbil alamin loolu la indi ci li nga xam ne moo di aw turam ku dàkkantalam su dee li nga xam ne moo di laqabam loolu moom daanaka ñu ko tarjamal ñëpp daanaka indi nañ ko demal ci téere bi mu tudd léegi wala al imaam al imaam Qaadi Iyaad tartiibul madaarik demal ci siyaru alaamin nubala bu al imaam euh, al xaafiz al imaam az-Zahabi alayhi raxmatu rabbil aalamiin waaye nga dem ci itam téere bi ñu tuddoon léegi moom itam mooy taarixu at-turaas al-arabi Lisizkin foofu mën nga faa dellu bokk na ci ñi xam ne ñoo tar jamaal jëm ju tedd ji waaye kadhalika demal ci beneen téere boo xam ne bokk na ci ñi tar jamaal jëm ju tedd mooy ad-Dibaaj ibn Farfarxuun ad-Dibaaj fi madhabi a'yaani ulama wala ad-Dibaajul mudhahab ad-Dibaaj al-Mudhahhab fi ma'rifati a'yaan ulamaa'i al-madhhab bu al Ibn Farhun Burhanuddin moom itam ñoom ñi ñëpp ak ñeneen sax nee nañ dañ ko daan wooye Maaliku Saxiir kooku mooy laqabam mooy Maalik mu ndaw ah kon nag jàpp naa ne war nañ ñoo góorgóorlu ci waa senegal nañ jàngee ba dégg risaalaam boobu di ko jàngale war nañoo góorgóorlu ba xamaat yeneen i téereem itam nag jàpp naa ne ginnaaw ci am ngiram. ngir imaam Maalik ci dañuy sukkandiku kon kii bokk ci ñi nga xam ne sax maanaam dañuy jàng ab téereem ah kooku nag bu fekkee in indi na dara nag war nañ ko mën a nangu kon loolu mooy le kon li nga xam ne moo di moo di kunyaam alayhi rahmatu alamin aw askanam lan moo di aw askanam demal ci al imaam al qaadi Iyaad ndax ti boroom xam-xam boobu Maliki la téeram boobu da ko jagleen rek ñi nga xam ne ñooy kàngami ngirum imam Malik alayhi rahmatu rabbil alamin alayhim rahmatu rabbil alamin boo demee day wax ne baayam mi ngi tudd Abdurrahman na kunya kunyatu baayam mooy Abi Zayd waaye Abdurrahman mooy baayam mi ngi askanoo fu ñuy wax Nafza Nafza Nafza Nafza am na ñuy wax ne ab dëkk la am na ñuy wax ne askan la ci askan yi yoo xam ne seen askan day dellu fële ca Andalus Andalus moom la ñuy tuddee daanaka léegi Espagne rek ak la ko wër Portugal ak yu mel noonu julli ñi ñoo ko ubbi woon eh, ci diir bu yàgg ba tey waaye ñenn ñi dañ koy dañ koy dañ koy dugal ci li ñuy tuddee al al gharb al maghrib al aqsa maanaam li ñuy tuddee al maghribul arabi nga xam ne bokkut ak Maroc gi ñu xam ni ci wàllu li nga xam ne moo di xarita bi cercle bi nga xam ne moo ambu adduna bi kenn jubluwu ci maghrib boobu waaye al maghribul arabi yi nga xam ne ba woon nga xamee ne maanaam Tunis da ciy dugg Mauritanie bi da ciy dugg Libya da ciy dugg Aljazair dañ ciy dugg nga xam ne mbooleem eh, ñu dëkkoon ko tey soow nekkoon ay arab rek loolu leen ëmb loolu lañ tuddee al-maghribul arabi foofa am na askan wu fa bokkoon wu ñu tuddee Nafza moom la shakk ci ne foofu falay askanam di dellu alayhi rahmatu rabbil alamin dëkkoon fi nga xam ne moo di Qayrawaan Qayrawaan dëkk boo xam ne mi ngi mi dafa nekkoon ci al-maghribul arabi waaye fi mu nii daanaka Tunis lay nekk moom tax ñu naan ko al ibnu abi zaydin al kon an-nafzi mooy askanam al-qayrawaani dëkk fi nga xam ne moo di al kon kooku moo di maanaam al-imaam abu muhammad abdurrah abdullah ibnu abi zaydin al-qayrawaani ak sosoom ak sàkkoom li nga xam ne moo di xam-xam bunt bi nag bunt bu a bàyyi xel la parce que day soññi ndaw li sàkku xam-xam mu gën a góorgóorlu bu baax a baax ci bunt bi gën a góorgóorlu ci sàkku xam-xam gën a góorgóorlu ci teel cee sonn boroom xam-xam yi noonu lañu ràññi ko woon dañ daan teel a sonn ci xam-xam seeni waajur yi dañ leen daan teel a dugal ci xam-xam kooku dafa sosu ci këru xam-xam sosu ci li nga xam ne moo di biir ab xam-xam xayrawaan googu yi mu dëkkoon boroom xam-xam yu mag ñu ngi fa woon ci boroom xam-xam yi sunna boroom xam-xam yi nga xam ne moo di ngirub Malik donte seen jamono jamononte al dawla al ubaydiyya ash nga xam ne moom fuñ mën a nekk fuñ mës a nekk état rek danañ eh, faagaagal ahlu sunna danañ lor ahlu sunna danañ dal ci seen kaw waaye ànd ak loolu lépp ñu góorgóorlu woon lan ci buntu boobu danaan jàpp ci seen diine loolu moom lu dee si xam la jëmm ju tedd ji mi ngi sosu ci xam-xam tàmbalee am njàngam njàngam alxuraanul karim mokkal ko ci at yoo xam ne yu teel a teel la laataa sax ñuy ñëw ci loolu dañuy leeral kañ la gane àdduna ndax day dugg ci ak sosom mi ngi gane àdduna ci atum ñetti téeméer ak fukk maanaam trois cent ci gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ci la gane àdduna kon mi ngi doon dund ci al-qarn ar-rabi' mooy ñeenteelu siècle bi ci la doon dund alayhi rahmatu rabbil alamin maanaam trois cent dix ci la gane àdduna soosu ci xam-xam teel a jàng xam-xam loolu bi mu xàmmee teel a mokkal al-Qur'anul karim am na ku ñu doon wax ne Muhriz ibnu Xalaf bokkoon ci waa Tunis wala ci al-Maghribul Arabi kooku nee nañ moo ko doon yar moo ko doon saytu tàmbali am jàngam ci at yoo xam ne yu teel a teel a teel la ndax téereem bi ñuy wax Risaalatu ibn Abi Zayd al-Qayrawaani koy taalif ni ko al-Imaam Zahabi waxee ak ñeneen mi ngi am fukki at yaani ak juróom-ñaar parce que trois cent dix la gane àdduna te nee ko taalif. 327 allahu akbar ku jàng risaalatu na Zayd bin al-Qayrawani nga xam ne risaala bu gànjaru la maanaam téere bu gànj la boo xam ne ci madhab madhab madhab al-imaam Maalik maanaam nim ko leeralee ak nim ko tafriixee ah loolu nag du wax ne doo ko gis ci beneen téere bi nim yombe ci mazhab bi ak nim neex nim ko leeralee moom nee waa gis ko ci nee nañ boobu fukki at ak ñaar rek la kon loolu da lay jàngal ci ni ndekete kon teela teel a ràññiku ci xam-xam teel cee loolu moom lu deefe xam la loolu danga koy nettali ci Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd as-Salam ibn Abd ibn Taymiyyah al-Harrani alayhi rahmatu rabbil alamin loolu la ñuy xam ci moom Ibn al-Qayyim ci boppam moom Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah wa kadhalika al-Allama Muhammad ibn Ismail al-Bukhari moom itam kadhalika noonu la meloon kon ak sosoom noonu la mel ak sàkkoom itam xam-xam jëlee ci ay waroom xam-xam yoo xam ne yu wuute wuute lañ jàng fiq ci li nga xamee ne moo di ay boroom xam-xam yi maanaam jàng fiq ci li nga xamee ne ñoo ay boroom xam-xam yi réewam maanaam ñu nekkoon Qayrawaan ñoom la daan jànge xam-xam jëlee ci ñoom li nga xamee ne moo di diine jëlee ci ñoom aqida jëlee ci ñoom li nga xamee ne moo di fiqhul madhabil imaami Malik alayhi rahmatu rabbil alamin kon ke kooku sàkkoom xam-xam euh, lu dee fi xam la al imaam az-Zahabi mi ngi koy leeral boo demee ci loolu mi wax lu ci ëpp ñu ngi ko jëlee ci ci al-Qaadi Iyaad euh, ak kazaalika al imaam al-Qaadi Iyaad sax laa njëkk wax ñoom ñëpp dañuy boole di wax ñu ne foofu la tàmbalee am jàng xam ñi nga xam ne ñoo di waroom xam-xam yi madhab al imaam Malik ca jamono boobee foofa ci ñoom la jëlee xam-xam doonoon koo xam ne maanaam dafa ja maanaam fi nga xamee ne ci la jàppe woon mooy sukkandikuwaay fi nga xamee ne ci la ci la dëgërloo ci borom xam-xam nga ci la dëgërloo jàng ci moom baree bari kundiku ci moom ci madhab bi daan jële ci moom mooy ku ñuy wax. Abu Bakr ibn Labbaad Abu Bakr ibn Labbaad bokk na ci ñoo ñi nga xamee ne jël na ci ñoom ci ay waroom xam-xam yi dëkkam ni ko al imaam al Qaadi Iyaad tudde al imaam Zahabi itam tudd ko mooy Muhammad ibn Masruur al Hajjaam des koy wax itam al Hajjaam naam kadaalika ku ñuy wax al Assaal moom itam jëlee na ci ñoom ci waroom xam-xam yi réewam li nga xamee ne moo di fiqh madhabi imaam Maalik eh, alayhi rahmatu rabbil alamin kadhalika Abd Ubaydullah ibn Masrur mooy doon wax léegi rek wala Ubaydullah ibn Masrur jëlee na ci moom comme ni nga xam ne jëlee na ci Muhammad ibn Masrur wa kadhalika Ubaydullah ibn Masrur itam ibn al-Hajjam ci moom ki noonu Ziyad Musa wa kadhalika ñuy wax al-Qattaan ak Sa'dun al-Khawlaani ak Abul Arab euh, ak Ahmad ibn Abi Sa'id ak Habib wala Hubayb mawla ibn Abi Sulay ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne jël ci ñoom kadhalika nee nañ aj na Makka im ajee Makka itam ci ay waroom xam-xam yoo xam ne yu wuute lañ bokk na ca ñooñu mooy Abi Sa'id ibn al wa kadhalika Muhammad ibn al-Fath ak al-Hasan ibn Nasr as ak ku ñuy wax Darras ibn Isma'il ñenn ñuy wax Daris ibn Isma'il ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne jàng na ci ñoom xam-xam ba giiju ci li nga xam ne moo di xam-xam tolool incha allah dana gën a leer bu ñuy leeral tolluwaayam kon lii moo di ak sosoom ak li nga xamee ne moo di sàkkum xam-xamam ci gàttal palaasam niveau bi mu am place bi am ci wàllu xam-xam ak taalifam da ci da ci day feeñ ci ay taalifam ak li ko waroom xam-xam yi seedeel ci moom ak li waroom xam yi wax ci moom ci xeetu ay tagg yoo xam ne tagg nañ ko ko al imaam az-Zahabi ndeysaan bi muy taarixal eh, ibn abi zayd al-Qayrawani al-Maliki rahmatullahi wax ne al imaam al-allaamatu al-qudwatu al ahli al-maghrib abu muhammad abdullah ibnu abi zeydin al-qayrawani wa yuqaalu lahu malik as-saghir loolu danaa ci ñëw alqaadi Iyaad ma ko gën a leeral nee na njiit la màndarga la ci xam-xam xamaakoon la royteef la faqih la ku dégg diina la di waroom xam-xam yi waa Marok maanaam waa Marok seen boroom xam-xam mooy moom nee na dañ ko daan waaye mooy muhammad abu muhammad abdullah ibnu abi zeydin al-qayrawani nee ma dañ ko daan wooyee li nga xamee ne itam moo di Malik as-Saghir ah loolu dafa dëgg yàlla du dàkkantal wu ndaw moom Malik mu ndaw Malik mu mag ma rek lim yor ci xam-xam kenn xamutum toll eh, balaa gaa yi di ma dal sama kaw nag nekkuma ko par parloo dégg ngeen maanaam ni mu nekkee borom xam-xam moom imaam Malik yeneen yi yeneen ngir ya ca des itam noonu lañ noonu lañ nekkee borom xam-xam moo di ñu ko jiitu al imaam Abu Hanifa wa kadhalika moom ak al imaam xam ne moo di. ash-Shafi'i moom jël jàng na ci moom wa kadhalika al-imam Ahmad ibn Hanbal ak ña ko jiitu sax Sa'id ibn al-Musayyib ci waram xam-xam yi la bokk Ishaq ibn Rahoya ñoom ñëpp Qatada ak ñoom ñëpp ci waram xoobi lañ bokk kon damay bëgg wax rek ni moom ginnaaw dañ koy askan di ko dàkkantale Malik mu ndaw ah kooku nag moom di ko santale loolu nekkul loo xamee ne lu lu la ci palaasam boo Euh, ki nga xam ne moo di alqaadi Iyaad mi koy gën a leeral ci moom nee na moo nekkoon njiitum almalikiya ci waxtoom nekkoon seen royteef dajale mooy ki dajale woon ngirum imaam Malik ca jamonoom doon leeral ay waxam te téere bii li ci nekk ci leeral waxi Malik bari ma lool bal sax mu dawoon bi nga xamee ne da caa dolli dajale ko boo demee ci moom danga fa fekk euh, juz'u bii nii alayhi rahmatu rabbil alamin wala bu ñëwee ci ay téereem im taalif dana gën a leer incha allah. wala bu subaa bu ñuy leeral li nga xam ne moo di téere bi dana gën a leer moom juz'u bii nii te mooy téere bi ñu war a jàng nee nekkoon na koo xam ne ku bari xam-xam la woon ku bari lu mu daan daan nettali la nee na ay téereem ñooy wane loolu xalimaam dafa nekkoon lu leer naññ ku mën a bind la waaye ku mënoon a leeral la ku xam lam daan wax la koo xam ne daan défendre madhab Malik waaye nag daaw tege ci par parloo nag. ngirum fiq yi ñu baree bari dañ ciy parparlo waaye ñii moom déet daawuñ parparloo buñ gisee ne am na lu gën a dëgër ci beneen mazhab wala ci ci dalil dañ koy bàyyi nee na ku xamoon aw lay la ku xam ne daan taxaw ci lim daan wax ci lépp ci aw lay la ko daan teg waaye nekkoon koo xam ne ku daan tontu waa bidaa la waaye nekkoon aw waykat yi itam nag nee na kazalika ku amoon ak mbaax la nee na ab sàmm la woon ku fegu la woon nee na moo nekkoon njiitul diine ak adduna ca jamonoom ah nga xam ne mboolem réew yi dañ daan laxas di tukki di ñëw ci moom ay àndanoom nekkoon ñu yawwu nekkoon ay tànneef ñi jëlee ci moom bari lool mooy ki nga xamee ne itam mooy résumé mazhabul imaam Malik ah nag wax dëgg yàlla jéggi na moom la ca damoon moom moo ko maanaam moo ko réparé moo daan défendre mazhab bi neena réew yi ay taalifam fees na fi dell ku nekk xam nga ni bokk na ci téere yi ëpp barke ci adduna bi mooy risaalam boobu waaw saaroo na torop yal na ko yàlla yërëm te te jéggal ko nee na bari gum bari sax moo tax nit ñi mënuñu koo peeg ànd ak na jiitu gum jiitu tamit bari gum bari moo tax ñu baree bari mënuñ koo sax toppandoo mënuñ ko tolloog moom wala rawante ak moom parce que neexut a jot nee na ñi màgg ñëpp xam nañ dara jaam tudd ci ay boroom xam-xam yu limu nee na Ash-Shirazi day wax ne ñoom moom day moom lañ mooy Malik mu ndaw de Abul Hasan al itam daan wax ne njiit la koo xam ne kuñu kuñ kuñ wóolu la ku xam la kadhalika Abul Hasan Ali ibn Abdullah al-Qattan nee na li tax ma daan toppandoo Aba Muhammad ibn Abi Zayd al-Qayrawani as-Sabai laa gis wala as-Sabai mu ko daan toppandoo daan ko roy man itam ma di ko kon kii mbokk jullit yi euh, la shakka ci ne waroom xam-xam la moo tax sax ki nga xamee ne sàkkoon na ci moom pour mu ijaazal ko wala pour mu jàngal ko wala mu jariñ ko ci xam-xam bokk na ci Ibnu Mujahid al-Baghdadi euh, am na ñu baree bari ñoo xam ne itam kadhalika jàng nañ ci jàng nañ ci moom bokk na ci al-faqih Abdurrahim ibn al-Ajwaz as-Sabti wa kadhalika al-faqih Abdullah ibn Ghaib as-Sabti Abdullah ibn al-Walid ibn Sa'd ñii ci ay dongam lañ bokk bokkoon ci kàngam yi ñoom ñii ñëpp jëlee nañ ci moom alayhi rahmatu rabbil alamin kadhalika Abu Bakr Ahmad ibn Abdurrahman al ñoom ñii jëlee nañ ci moom li nga xam ne moo di xam kon kii palaasam ci xam-xam palaas bu kawe la alayhi rahmatu rabbil alamin bokk na ci alqaadi Iyaad lim yani lim tudd ci ñoo xamee ne jëlee nañ ci moom bari na lool wala ñu ñu limu lañ mel ne Abu Abdillahi al-Xawwaas Abu Muhammad Makki al-Muqri eh, Abu Abu Bakr ibn Mawhib al-Maqbari ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen bu dee ay taalifam itam bari na lool bokk na ci téere yooyu nga xamee taalif na ko moo di an-Nawaadir wa Ziyaadaat ala al-Mudawwana moo ko taalif ak eh, téere bu ñuy wax Muxtasarul Mudawwana an-Nawaadir wa Ziyaadaat li ci nekk bari na lool maanaam daanaka mat na téeméeri dollu lañ wax wala téeméeri xaaj mat na ko téere boobu nee na waa Marok moom lañuy sukkandiku ci wàllu ubbee moom lañuy sukkandiku ci wàllu jàngu fiqh moom ñaari téere yooyu ma tudd léegi az-Ziyaadaat wan-Nawaadir wala ak Muxtasarul Mudawwana kadaalika al-iqtidaa'u bi ahli sunna moo ko taalif az-Zabb an madhabi Malik moo ko taalif risaala bi nga xam ne bu ñu siiwee la nga xam ne ba mu koy taalif nee nañ fukki at ak juróom-ñaar la am mooy 17 ans kadhalika at-tanbih ala al-qawl fi awlad al-murtaddin ak euh, yani wa mas'alat al-habs fi ala awlad al-a'yan kadhalika tafsir awqat as-salah as-siqatu billah at-tawakkul ala Allah ak al-ma'rifatu wal-yaqin ak al-madmun min ar-rizq kitab al-manasik ak yeneeni yeneeni téere yoo xam ne bind na ko lu mel ne i'jaz al-Qur'an kitaabul wasaawis i'taa'ul qaraaba albayaan annahyi anil jidaal ar-radd alal qadariyya munaaqadatu risaalatil baghdaadi al-mu'tazili al-istizhaar fi ar-radd alal fikriyya kashfu at-talbiis fi mithlihi ak ñeneen ak nga xam ne téere boobu da ci da ci tontu ñi nga xam ne dañoo jéggi daya lool ci wàllu karaama ak miracle yonente yi doon bind ci ñoom tontu leen tontu yu jéggi daya loolu sax maanaam ay taalifam da bari malal maanaam da caa bari lool nga xam ne moom wax dëgg yàlla Eh, moo tax sax nee nañ ku ñuy wax Abi Sa'id da ko doon ziyaara ji eh, Ibn Abi Hisham kenn fekk ko mu toog mu ne ko yow day dégg naa yaa taalif nangam ak nangam mu ne ko waaw mu ne ko diglul ma laaj la am masala mu ne Abu Muhammad ne ko wala mu ne ma mu ko tuddal ma am masala wax ma nangam mu ne ko bàyyi ma tuddal la ko su fekkee ni ma wax noonu la nga xibaar bu dee noonu nag bu defee nga jubbanti waaye waajee dafa mujj noppi kon kooka moo di al abu muhammad ibn abi zaydin al-qayrawani ànd ak ci xam-xam ànd ak loolu lépp itam nekkoon na koo xam ne ku baax la woon ku dëddu woon àdduna la woon ku daan sàmm la nag sàmm ku jéggi dayo sax alayhi rahmatu rabbil alamin nee nañ am na benn bis muy jàpp tot tot am ndox ci gutti bi mu doon jàppoo sotti ndox mi ci loxo bi mu tuuru mu def ko ñetti yoon nee na am mu mel ne am mel ne saar jinne yi la jàpp ne ñoo koy def lu mel noonu shayatin yi mu leen di yéen da ngeen di a féeteerlu ci sama ko nee na mu dégg ku naan ko déedéet jëmmi lii nii benn benn benn fii nga bëgg a jàppoo di ci sotti ndox sa loxo yi dafa am ku ci tuuroon ndox looloo tax. kon nekkoon na koo xam ne ku sàmm la woon waaye nekkoon koo xam ne ku baax la woon itam nekkoon koo xam ne dadaan daan di da financer ñi nga xam ne ñoo di ak njabootam ñi nga xam ne ñoo di ay dongaam ñi nga xam ne. ñoo daan jàng ci moom eh, daan financé daan leen jox alal daal leen jàppale ci seen mbiru àdduna loolu ci aw melakaanam la bokkoon alayhi rahmatu rabbil alamin Imaam Zahabi sax mi ngi tudd lu mel noonu dina ànd ak mbaax gi mu baaxoon eh, ànd ak mbaax gi mu lépp eh, ku ku daan def njëkk la ku daan dimbale talabatul ilmi yi la ku ñuy wax al qaadi Abdul Wahhab ibn Nasr al Maliki nee na jox na ko lu tollook téeméeri junni diinaar junni diinaar nag wax dëgg yàlla nekkul lu nekkul lu nekkul lu tuuti de bari na lool donte Imaam Zahabi neen loolu moom lu sori la parce que Abdul Wahhab laataa muy siiw ca Maghrib kii dem na Abi Muhammad waaye neen loolu moom yu mel noonu moom wér na parce que ku ñuy wax al-Faqih Yahya ibn Abdul bam agsee Qayrawaan bokk na ci liñ ko dimbalee moo di mi'a wa xamsiina diinaara kooku bokk na ci lim ko ko dimbalee jokkale jokkay ko ko kadhalika ku ñuy wax doom jigéen ci Cheikh Abul Hasan al-Qabisi moom itam bi ñu waa bi misay ibn Abi Zaybin joxe na ca ñeenti téeméeri diinaar allahu akbar kon kooku du tuuti bu dee am na tob ak faatoom nag e, xam ngeen ne boroom xam-xam yi du ñàkk ñu am ay nattu ndax e, boo gisee lenn ca ñoom dañoo taalifoon comme borom xam-xam yi ya nekk jamono ak moom rek loolu dina ash'ari yeeg ñu mel na ñoom suufiyanke yi bu dee pas-pasam moom loolu moom luñ xam la al-imam az-Zahabi day wax ne wa qultu wa kaana rahimahullah ala tariqati as-salaf fi al-usul wa la yadri al-kalam nee na ngirum as-salafu salih ci ci usul yi moom dina nekkoon maanaam pas-pas pas-pasam moo nekkoon pas-pas salafu salih ci usul yi loolu moom mooy leer moom te loolu insha Allah risala boobu bi wane na ko risalatu Abi Zayd al-Qayrawani jëlbeen gi pas-pasu ahlu sunnati wal jamaa la fa jàngale cheikhna al walid cheikhuna al walid eh, cheikh Muhammad Ahmad Lo docteur ustaz jàngale na ko moom jeex tàkk kon kooku moom ci mazhabu ci pas-pasu as-salafu salih ci la nekkoon loolu moom eh, du lu ñuy du ñuy laam-laame eh, comme niñ ko waxee léegi rek dafa taalif al-kashfu waki ak al-istidhar pour leeral tontu yi nga xamee ne dañ koy xaabaabal ñu sufiyanke yeeg sha'iri mel noonu ci wàllu loolu tax boroom xam-xam yi ñenn ci ñoom taalif di ko jéem tontu jàpp ne kii dafa weddi li nga xam ne moo di karaama te fekk demewul noonu ni ko al-Qaadi Iyaad waxee ñu baree bari ci waa àndu los bind nañ tontutu ko ku mel ne Abil Hasan ibnu Jahdam al-Hamdaani kadhalika Abi Bakr al-Baaqillaani ñoom itam dañ ko doon te Baaqillaani la mu wax ci moom lu maandu la waaye ko waral rek mooy xam ngeen nit ñi moom wàllu karaama moom laa shakk ci ne niñ ci xaabaabale dafa jéggi daya lool looloo tax. moo tax sax nag dañuy wax ne laaj nañ ko ne ko alxadir ndax dañuy wax ne moom day des ci àdduna ànd ak ne seekal yi jàll lépp ginnaaw bi day faatu eh, bu bis benn ci taxaw wala wala loolu dañ koy dañ koy delloo ndax li yàllay wax ne wa ma ja'alna li basharin min qablika min qablika al tontu tontoo li wax ne maanaam bu fekkee dañoo xam ne day toog ba keroog eh, ñuy wal baftu bi bu doon xudar day day toog lu mel noona la shakk ci ne loolu maanaam am sax du moom donga leen laaj te mooy abul qasim ku ñu wax yani abul qasim abdurrahman ibn abdul mu'min itam al mutakallim moom itam kazalika kon na ci ñiñ laajo laaj boobu ñoom ñaar ñoo mujj tontu ñeneen su fekkee xadir daa daa des dafa toog ba keroog ñuy wal baftu bi loolu la shakk ci ne lu dagan la waaye ñu wax ne dafiy sax ba faaw mi ngi aju ci su fekkoon ak desam dafa jokkaloog desug alaxira te bàyyi nekk fi ba keroog ñuy wal boftu bi moom loolu loolu ak des ndax iblis sax suñ boroom daa bokk ci ñi nga xamee ni yàlla da leen di xaar xaaral duñ faatoogun ba keroog al waqtul al ma'lum eh, ginnaaw bi moom jëmu ji tedd ji mi ngi faatu comme niñ ko waxee rek rahimahullahu rahmatan wasi'a ci sanata sittin wa thamanin ni ko al-Qadi donte am na ñeneen wa ñu tulbe leneen comme al ko indi atum ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn ca la faatu bari na ñoo xam ne dañ ko rasaa lool e, bokk na ca ñooña Abil Xawaas al-Kafiif martial na ko ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne wax nañ ci ak faatoom kon kii moo ibnu abi zaydin alxayrawaani alayhi rahmatu rabbil alamin loolu rek lañ bëggoon a jàng ci ak dundam suba jàmm ñu dugg ci téere xam naa ko nañu xaabaabal sax ci euh, minute yi waaye xam naa ginnaaw tey dañ doon jàng lu aju ci ak dundam moo tax manees naa yem foofu di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa يعلل بالغمام محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله إن أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني إن أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول